awlaa bil mu'miniina min anfusihim wa azwaajuhu ummata ummahatuhum ummahat ummahatuhum mooy mu ne annabiyyu awlaa bil mu'miniina min anfusihim alxuraan dana yonent bi alayhi salaatu salaam moo gën yey way ngëm yàlla ñi ci seen bopp waaw wa azwaajuhu te ñi nga xamante nii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 ku mel ni yenn ci saxaaba yi ñu naan non c'est ñu doon wax ne Seydina Abu Hurayra boo gisee moom da doon ñemee laaj yonent mi alayhi salaam loo xam ne ñun doonuñu ko woon ñemee laaj ah dafa mas a laaj yonent mi alayhi salaam ne ko man as'adu naasi ilay yawmal qiyaama dana yonent mi alayhi salaatu salaam mais ana kan moo gën euh, euh, texe ci yow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 asadun naasi ki nga xam ne moo gën a texe ci nit ñi gina am kii ci man yowmal qiyam gina texe ci nit ñi ci man mooy ki nga xam ne dane laa ilaha illa ba pare muxlisan mu daldi sellal loolu ci fi nafsi ci boppam waaw akbar kon ki gën texe ci yonent mi alayhi salaatu wa ki wax loolu laa ilaha illa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 Seydina Omar ne ko fa hallaa qulta xamsan ne ko mënoo woon a wax juróom rek lu tax nga naan <laughs> lu tax nga <laughs> tax nga naan ay bëgguma te te bëgguma daa damaa ragal bo ñetti mbir ak ñaari mbir mais mënoo woon a wax kii rek mënoo woon wax euh, euh,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 genou dawsin bi dawsi bi ndax ba muy ñëw foofu ci yonent mi alayhi salaatu salaam trente trentaine yi la newoon mu ne kooku jiitu na leen ci mu ne kon waaw akbar mu ne mu ne moom Seydina Abu Hurayra kon bi may njëkk tiit axsha an aqula bi ghayri ilm damaa ragal di wax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 ñu daal di koy yàq waaw kon loolu la seydna abu hurayra radiyallahu anhu wax seydna omar ne ko man dootuma man daal mu ba nan moom ah loolu moom manatuma ko moom dootuma liggéeyati ci lool de jiite kan mukk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 ngir loo xamante ne nii amaana mu tolloog sama bàkkaar yi may def waaw allahu akbar kon moom ginnaaw seydna omar radiallahu anhu bi nga xamante ne ci la bokk na ci ñi nga xam ne ñoo doon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 am na benn bés mu def loolu fekk sayyidatu Aïsha doon naafila pareegul woon bi mu paree sayyidatu Urwa dégg mu ne ko ala ndax déggoo Abu Hurayra sànk da doon jàngale ci jàkka ji après di ma laaj naan ndax li mu wax noon la waaye boobu maa ngi naafile bu mu fekkoon ma pare dinaa ko ne waaye